beneen masala bi ci tegu waaw mooy masalaam waa waa léegi jigéen gi comme li mu wax ne ko es ifal yi kullama yafaalu lxaaju gayra allaa tatuufi bil bayt defal lépp loo xamante ne nii kuy aj loolu lay def suuf ko nag bul sauf que sauf que bul bul wër kaaba gi muy masalaam hali tahaaratu shartun hali tahaaratu shartun hali tahaaratu shartun fii li tawaafi am la ah mooy est-ce que laab charte la ci est-ce que laab charte la ci ci ci wër kaaba gi wala déet masala ngo xam nga am na nuñ la ko posé woon keroog <laughs> xam nga fii day wax ak Sayyidatu Aïsha mu nga xam ne lan la gis mbërëg la gis ah <laughs> mbërëg la gis da doon wax ak Sayyidatu Aïsha mi nga xam ne mbërëg la gis waa léegi léegi laab mooy laab gu ndaw ak gu mag est ce que la ci loolu nag boroom xam-xam yi masala la boo xam ne bu siiw la mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ci ñaari wax yu siiw bu njëkk bi te mooy waxu waa jumhur li gën siiw mooy waxu waa jumhur sax min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila waaw ah, waaw li ma bu doon wax li gën li gën ci hanabila yi waaw parce que dinañ gis beneen riwaay boo xam ne boo buñ jëlee ci al imaamu ahmad boo xam ne niru nag waxu waxu ñi nga xamante nii ñooy hanafiya yi en fait waa jumhur ci maalikiya yi shafi'iya yi hanabila yi ak ñi ëpp ci salaf yi mooy boroom xam-xam yi jiitu ak yu mujj yi yi ñëw seen gannaaw ah dañu ne affaire bi moom charte la ci kay waaw waaw charte la moo tax al imaam an-Nawawi ci bi muy def shara euh, al muhaddab wal imaam euh, ash-Shirazi abu ishaq ash-shayrazi mu ne loolu moom maana lii mooy amatul ulama lañu daanaka loolu nag mooy majorité yi ñi ci ëpp écrasante majorité ah loolu lañu wax te ku mel ni al imaam ibnul munzir rahmatullah alayhi nettali na ko ci mawlaana nu umara ak seydina al hasan ibn ali mu mel ne ibn ali ibn abi taalib ak ñoom abul aliya ak ñooñu kon lii mooy wax bu njëkk bi kene charte la ci kay beneen wax bi muy waxu xanafiye yi ñu ne du charte waajib la waaw du charte waajib la ci mooy laab laab moom loolu moom du kii moom waaw du ci condition de parce que buñ ne ñi ne condition la mooy de toute façon mooy ku fi tawaaf te amoog laab sa tawaaf baaxul parce que charte mooy loo xamante ne nii affaire bi de toute façon yow mbir mi mënula am lu dul loolu yow mu ngi mel ni ñu ne laab charte la ci julli kon ku fi julli sans sans sans sans nga am làpp moo xam jàpp wala làpp bu mag gi mooy danga ngaa kii num tudd euh, euh, da ngaa da ngaa def euh, janaaba wala wala jàpp ñoom ñu ne loolu noonu ku ko fi def laa wax hein ñu ne kon lool ku ko amul mooy su julli du baax loolu mooy chartan <laughs> loolu nag mooy affaire bi waaw loolu mooy affaire bi kantaa Hanafiya yi dañ ne déedéet affaire bi waajib la mooy ne obligatoire la waaye nag mooy du chart léegi ñi ne waajib xam nga ñoom dañuy def différence de toute façon ñoom si leen fiq ci boppam xanafiya dañuy def entre fard ak waajib fard moo gën foor fort waajib waaw moo tax ñoom après dañ ne mbir mi en tout cas li gën a siiw ci seen mazhab te tamit lu ñuy nettali la wax jii nii ci wa imaamu Ahmad di nañ koy nettali ci moom tamit kene affaire bi mooy ne waajib la dafa war tahaara léegi nag nit ki nag bu dee amul pexe comme jigéen gi nga xam ne dafa gis mbërëgam te foog mu ñibbi euh, kooku day wër kaaba gi mais après da koy jabru ak dam mooy day rendi dara ah day rendi dara lii mooy li gën a siiw ci xanafiya yi am na nag ci ñoom sax ñoo xam ne dañ naan ñoo xam ne dañu ne affaire bi sax jarul benn deret waaw mooy du tuur dara mooy ne nit ki daal bu ñëwee ba amul leneen lu mu def mais xam nañ ne euh, euh, mais li gën a siiw li nga xam ne lii nag moo dëppook sax seen mazhab mooy le lan mooy que ne da ci day tuuraale deret léegi nag loolu mooy wax yi hein hein kon nag loolu la léegi nag euh, te te loolu xanafiya yi wax loolu xanafiya yi wax du ñoom ñoo ko njëkk a wax de déedéet wax naa la léegi am na riwaay buñ jële ci Seydina euh, Seydina al imaamu Ahmad que ne euh, laab du du waajib la comme ñii rek comme comme li xanafiye yi wax nga xam ne bu dee nit ki defu ko day bu amul laab daal di wër kaaba gi moom da koy def day day réparer lool ak day foog mu daal di def ab gàtt dal di rendi ab gàtt wala ak géléem wala yooyu ça dépend ci nit ñi hein mooy ndax mbërëg la wala waa euh, du mbërëg walla loolu voilà léegi nag kon waxoon naa la du ñoom ñii rek du xanafiya yi a ko wax waaw parce que euh, kii al imaam ibn abi shayba rahmatullah alayhi dafa nettali ne Ghundar Gundar daf leen a nettali ah mooy Muhammad ibn Jaafar mu net jële ci Seydina Shuba Seydina ba ne man laaj naa alxakam ak xamaat ak Mansuur ah ak Sulaymaan ci góor goo xam ne dafa dafa wër kàmba gi saa mu am laab waaw mu ne falam yaraw bihi ba'san gisuñu ci benn problème waaw benn problème gisuñu ko ci te imaam Ata doon na wax ne nit ki bu bu wëree kaaba ndaw si bu wëree kaaba gi xam nga kii góor gu amul njàpp lañ la wax mais kon nag wax na jigéen gi ñu ne gi am kii moom moo ko mooy góor gu amul njàpp wër ñoom ñu ne gisuñu problème <laughs> loolu moom day wan ne kon ñii ñoom <laughs> gisuñu loolu benn problème amu ci waaw falam yaraw bihi baasan kanta imaam Ata dane bu dee ndaw si dafa wër kaaba gi ñett mu def ñett yu njëkk yi xam nga cette fois lañ koy wër ah xajarul ba xajarul aswad mooy ah, mu defee ñett yi jëm kaw après euh, ay réglam ñëw mu ne loolu garaawul ah loolu moom garaawul eh, te eh, al imaam kii euh, Ibn Hazm ah al imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi moom nettali na ci sayyidatu Aïsha ah, radiyallahu anha ne dafa am ndaw soo xam ne dafa gisoon euh, euh, euh, mbërëk ah léegi mu ànd ak Sayyidatu Aisha la àndaloon ah waa ji gis mbërëgam ndaw si dafa gis mbërëgam ba pare di wër Kaaba gi ànd ak Sayyidatu Aisha radiyallahu anha léegi Sayyidatuna Aïsha ne ko mu continuer mooy mu continuer moom tawaaf bi na Ibn Hazm ne nag gis nga lii al imaam mooy Sayyidatuna Aïsha gisul ne kon laab comme ni ko waa jumhur di wax que ne tawaaf ci tawaaf euh, dafa nekk loo xam ne charte la ndax mu ngi nii bu doon lool kay dina ko ne arrêté wala boog de toute façon jarul nga koy def léegi nag léegi loolu nag la kon pour wax la lii c'était juste pour wax la ne xanafiya yi bu kenn naan boo xanafiya yi kese peut-être que waaw ah peut-être que lenn comme li al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi ni mu ko nettalee ci Sharhul Muhazzab da ngay jàpp ne xanafiya yi kese ñoo wax lii alors que ñu ñu wax sànq ñoom Hamad ñoom ñooñu wax nañ ne ñoom loolu gisuñu ñoom Souleymane gisuñu mbir mi dara gisuñu ci aucun problème la ak ñoom Mansour gisuñu ci benn ah benn problème lañ ci gisu waaw nga bañ a nga bañ jàpp na kon ce sont que les Hanafi qui disent ça hein euh, kon ñoom ci kon daal bu ñu récapituler mooy mën nañu euh, tënk mbiri ci ñaari wax waxu waa jumhuur que ne laab charte la waaw charte la mooy condition la mooy kon tawaaf ku fi wër kaaba gi te amoog laab mooy yow sa wër kaaba gi du baax xana xanafiya yi nee nañu këne mbir mi euh, euh, lu tax du baax waajib la waaw duñ ne waa ji demal nga def ko bu bu demal nga tey ko bu am lapp wala yow ndaw si demal nga mën a xaar mu leer sa mbërëg yi suba lay jeex te yow yaa ngi fi nga bëgg rek jëndi marchandise ñu ne la ay aywa léegi ni ngay def mooy kon wëral léegi après déet waxuñ la lool de mooy xaaral ba boobu. waaw tey nga def ko jouru jëndi marchandise bu subaa fekk nga set nga sangu nga ñëw taaf ñun loolu la ñu wax ah. mais dañ laa bëgg a wax bu defee lee mooy lu war la mu defoon ko mooy mu amoon jàpp waaye nag bu ko deful dañ koy rendiloo dara loolu mooy li gën a siiw ci seen mazhab sinon am nañu naan sax dara du ko ci fit mooy euh, bu dee ne nit ki dafa dafa nekk koo xam ne muttarra waaw koo xam ne vraiment manul woon dara comme exemple bi ñu joxe woon ndaw soo xam ne six jours la am ah te mbërëgëm yi du du moom avion am dafa ko war a jëlaat te bu koy jëlaat moom ba muy accès Arafa dane cëpp comme li ñu waxoon rek mbërëg yi ñëw te leer na ko ne dina fi jóge te mbërëg yi du jeex te am na vol am na yooyu waaw kay ñu ne waaw kay kooku moom bu dee loolu am na ci ñoom ñu ne comme cas yu mel noonu mooy yi nga xam ne vraiment il faut mu dem parce que sinon du du du du du xam nu muy ñibbee te il est obligé elle est obligée wala bu boobaa moom day tawaaf def nag le tout ba bu mooy rek bon li ñuy def pour deret ji bu dara takk foofu rek mu jeex après mu tawaaf parce que moom manul lu dul loolu waaw mais li ëpp nag ci seen ngir dañ ne bu defee loolu it na di dara ah ngir jabru li nga xam ne moom la def kon nag léegi léegi loolu mooy wax yi ja jamaahiru salafi wal xalaf ah bu dee ci ñeenti ngir yi maalikiye yi shaafi'iye yi xanaabila yi rahmatullah alayhim dañ ne tahaara charte la xanafiye yi ne du charte condi ñee dañ ne condition la te condition moom buñ ne condition wu condition wu ma suur mooy ma lekk kon bu ma lekkul manumaa suur waaw condition wu nga mën a julli mooy nga jàpp comme li ñu wax sànk boo jàppul mënoo fi julli sa julli du baax waaw mooy boo ko defee amul njariñ waaw mooy ku fi tawaaf ñoom ci wax waa jumuur la ku fi tawaaf <laughs> te amoo njàpp moo xam gu mag geem bu ndaw gi njàpp gu mooy yow dangaa tojal toj gu mag wala gu ndaw wala boog nga am ay mbërëg wala yooyu mooy yow de façon sa tawaaf du baax parce que lii charte la Hanafi yi ne dina baax parce que waajib waajib affaire bi waajib la mais nag da koy réparer ak deret li gën a dëgër ci seen wax incha allah léegi nag où sont vos dalil hein où sont vos dalil que mbir mi charte la yéen waa jumhur hein ñu ne ñun moom suñu premier dalil mooy xadiis yi mu fi wax sànq xadiis Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha leer na leer na nàññ ni midi waaw leer na nàññ ni midi yonent bi alayhi salaatu salaam lan la ko wax lan la ko yonent bi alayhi salaatu salaam wax dane ko isna'i wala if'ali kullu ma yaf'alu al-hajj ghayra tatuufi bil bayt defal lépp loo xamante ni moom la kiy aj di def sauf ko bul wër Kaaba gi ñu ne loolu noonu ah bu doon ne du charte du condition mais yonent bi alayhi salaatu salaam du ko du ko wax ne ko doo defal lépp ba mu des loolu mais loolu kay c'est yaakaar ngeen ne dina ko ne rek bul dina ko wax rek ah yaakaar ngeen ne dina ko wax loolu te fekk ni lii nii du loo xamante ne lu man da ñàkk la laab am laab gi dafa manu la ñàkk ñu ne loolu benn affaire la boo xamante ne nii enregistré leen ko suñu dalil la waaw suñu dalil bu njëkk buy wane ne tahaara charte la ci mooy li mu wax sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nga xam ne umraam nga yow bu doon lool lool umra mooy yenente bi alei saatu salaam insisté gi yi ne leen ak da ngeen yéeriwul sax transformer leen ko waaw na ko transformer ñu mu gaawe ngeen def ko umra loolu nga xam ne nee na moom lenn kese taxoon defu mooy lawlaa annii suqtul hadi ha ay wooy burul woon ne damaa indi hadiyu yi jële ko Zul fa sama gëléem yi man nara a fii indi ko fii ci kaama gi burul woon loolu la axlaltu kononte kon dinaa def ni yéen ah ah léegi yéen bu doon bu ne bu doon ne kon ton taxaara am laab du ci charte nga foog ne moos kon Sayyidatu Aisha du ne ko malgré tout man ngaa man ngaa kii bu ko defee nga pare ci sa umra gi man ngaa wër kaama gi dane ko defal lépp lu kuy aj di def ba mu des loolu bul aj kaaba gi waaw bul bul bul lan bul wër kaaba gi parce que charte la ba moo tax mu xam ne bala mu fee nekk di umra gi bala muy xaar bay set om aj day dugg mu ne ko jëlaloon aj ji nga yéeneel aj léegi mu dugal ko ci lool yow ngeen yaakaar ne bu doon ne lool du charte lu condition ci mu tawaaf dina ko def loolu lépp ba mu des tawaaf parce que tawaaf daa fekk ne làpp condition la te moom dafa gisoon ay réglam ñu ne benn ngokk ñu ne suñu beneen dalil mooy xadis bi nga xam ne moo nekk saxiixayni waaw këne Seydina Jaabir ah ibnu Abdillah radiyallahu ta'ala non Seydina Seydina Aïcha Sayyidatu Aïcha xadis mu ngi saxiix Imaamul Buxaari ak saxiix Imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri yoon nay Saabuuri yu rahmatullah alayhima moo ne yonent mi alayhi salaam bi mu agsee Makka loolu agsee guñu fa boo dugg see Makka ba mu agsee Makka li mu njëkk a def laata muy dugg ci Kaaba gi tawadda thumma taafa bil bayt dafa dafa dafa dafa lan dafa jàpp dóoru dugg ci jàkkaay gi daal di wër Kaaba gi commencé def tawaaf ba pare. Seydina Abdullah ibn Omar loolu la doon def ne yonent bi alayhi salaam loolu la def <laughs> Seydina Jaabir jëlee nañ nettali bu mel noon que ne yonent bi alayhi salaam li mu dafa jàpp. ba pare ñu ne xoolal ñu ne ñu ne leen bon yéen pardon ah mais loolu lan moo ci wane ne loolu farata la ñu ne ah mu ne xudu anni manasikakum jël leen ci man mi ngeen di aje. ba mu agsee kamba gi wan nañu ne kon kamba gi boo fay dugg ak booy tawaaf li ngay njëkk a def mooy jàpp na nga ànd ak moom. te wax na Sayyidatu Aisha nee na ko bu ko bu defal lépp ba mu loolu bul wër Kaaba gi parce que xam na ne jàpp jàpp du ko jariñ dara ñu ndax parce que jàpp gi moom en tout cas dafa gis ay mbërëgam kon loolu beneen affaire la. ñu ne amu nañu beneenu dalil jàpp leen de lanaa dalilun aaxar sa ñaataangoog saalis konteel de ñetteelu dalil lañ leen di jox ni ñu ne mooy li nga xam ne moom la al imaamul Bayhaqi solo ci sanad boo xam ne bu wér la. ba agsi ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu ne ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na at-tawaafu bil bayti salaa illaa anna allaha abaaha fiihi al-kalaam ah ñu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de nee na at-tawaafu bil bayti salaa mooy wër kaaba gi ak julli la sauf que illaa anna allaha abaha fihi al kalam sauf que buur yàlla def ci daganal li nga xam ne mooy wax ñu ne mais léegi yéen leen fii lan moo fi wane moo dimbali leen ñu ana lan mooy wane ne fii ne loolu yéen jàpp la ñuy wax kii julli la wax quoi dana yoneen saa salaam nee na at-tawaafu bil bayti mais wër kaaba gi loolu ak julli la sauf que julli la goo xam ne <laughs> sauf que buur yàlla wër kaaba gi nii def cee permettre mooy nit ki man nay wër kaaba gi di wax ah mais wax yu am solo quoi comme ni ñu koy gisee bu ñu accès ci affaire tawaaf ah mi mais saa seetaan nga ligue des champions bi quoi non voie saa reprise bi graw na non volet bi loolu moom loolu waxuñ lool wala nga naan di wër kaaba geeg sa benn waay mbooloo mi bari ngeen di waxtaane naan naan non maa léegi. saa gaay ñu ma gisee Allah naan démb naan naan gis nga yaa deux jours ci heure bi <laughs> maa doon toj xew ma maa ko tojoon ngeen di mooy yooyu nag sincèrement <laughs> hein wala ngeen di wax la ni exploit de braqueur tey wër ka tout temps wër en kaaba gi loolu moom vraiment yooyu moom taxul ñuy wax quoi <laughs> waaw léegi ñu ne leen mais leeral leen ñu ana fii lan moo fi wane ne yéen. loolu mooy taxaara gi ñuy wax bu nee julli la nag ñu ne parce que julli comme que yonent bi alayhi salaam moo ne julli la te julli xam nañ ne julli buur yàlla du nangu julli kenn lu dul mu jàpp laa yaqbalullah hadith sayna Abu Hurayra laa yaqbal radiyallahu laa yaqbalullahu salaata ahadikum ida ahdatha hatta yatawaddaa suñu boroom ko yonent bi alayhi salaam nee na suñu boroom de du nangu laa du nangu julli kenn ci yéen bu tojalee lu dul mu daldi ànd ak laab mu daldi jàpp wala mu sangu set bu dee lool la xadiis Seydina Mawlana ibn Umar nekk ci saxi imaamu Muslim ab premier xadiis bu sunan wal imaam at rahmatullah ala jamii wa radiyallahu Abdallah mu ne yonent ma lay saar saam laa tuqbalu salaatun bi ghayri tahur wala sadaqatun min ghulul buur yàlla du nangu laa tuq laa tuqbalu salaa kenn du nangu benn buur yàlla nangu laa tuqbalu salaa kenn du fi nangu benn julli bi ghayri tahuur bu àndul ak laab bi ghayri tahuur hmm? bi ghayri tahuur bu ànd tahuur ak tahuuru ah, mooy li ñuy li ñuy laabloo ak mooy jëf ji waaw ah, bu àndul ak laab moom buur yàlla du ko nangu wala sadaqa du nangu benn sarax benn œuvre de bien bienfaisance ak boo xamante ne nii min xulul da wuruj ngir man cee jot alal ju daganut na danga koy saraxe buur yàlla du nangu loolu la ne voilà yeneen ma lay saab kon moom moo ñu xamal ne julli kon du baax lu dul nga jàpp nga jàpp lool charte la te moo ne tawaaf julli la kon nag ba mu nekkee julli lañ xam ne kon képp koo xamante ne nii da ngay wër Kaaba gi te amoo njàpp mooy du baax parce que julli la ñu ne <clears throat> ñun sax d'accord nañ ne xadiis bi parce que waqf bi ci Mawlaana Ibn Abbaas moo gën a dëgër que ne Yonent mi alayhi salaatu salaam ko waaye ñu ne loolu lépp den la lii kon day nekk wax waq wa wa waqf mooy loo xam ne ci saxaaba bi la yem waaye lahu rukmu hukmu ar mooy ne waqfun lahu hukmu ar-raf'i ndax yii kenn du ko waxee ci xel. benn saxaaba du toog rek di wax ci xelam naan bon lii nii ay wa ay wa buur yàlla euh, attawaafu bil bayti salaa di wax noonu mooy loolu daa fekk de toute façon même bu dee waxul ne yonent bi alei saatu salaam moo dañuy xam ne moo ko wax parce que naan lii wax fala lahu hukmu am na lu ñu yëkkati ba ci kon nag ñu ne lii nii ci gàttal day wane ne lii mooy suñuy dalil te am na beneen ñu ne am na beneen am na beneen taxaw taxaw taxaw sayyidatu Aisha nettali nañu këssaab sayyidatu Safiya dinañ ko gis ca jeexatalu aj ga bu yonentu Yàlla saa saa di waaj ñibbi Medina ah ba ñuy waaj ñibbi ñu ne ko Safiyatu de sayyidatu Safiya suñu yaay Safiya kat moom dafa gis ay mbaragam de yonentu Yàlla saa saa laajte ne Eh, kon de ahaabisatuna hi kon de moom dañu fee nara a téye mbaadu dañu fee nar a téye aqra halqa ahaabisatuna hi léeg léeg la laaw waa moom lan moo nar a xew loolu moom kon de moom dañu fee nar a téye waaw parce que tawaafagul woon te loolu loolu <laughs> nag moo doon tawaafu ñibbi gi léegi mooy tawaaf xam nga tawaaf dina ñëw ci tawaaf buñ àggee tawaaf Makka insha allah dinañ gis ñaata façon tawaaf moo am. ak lan mooy àtte benn ci lan mooy àttey euh, bu nekk ci tawaaf yooyu kon yonent ma alayhi salaatu salaam ne ahaabisatuna hi baadu baadu sayyidatu kii Hafsa dañu fee maanaam Hafsa euh, Safiyatu bintu Huyay ah radiyallahu anha al-Haaruniya ah, surtout Seydina Haarun la alayhi salaatu wassalaam ah euh, baadu dañu fee nar a téye ñu ne lan moo tax parce que ñu ne ko parce que wëraguloon kaaba gi te dañoo waroon a ñibbi mooy tawaaful wadaa bi nga xam ne dañ koy wër daal après ñibbi tàggatoo ah tawaaf bi nga xam ne da ngay tawaaf ñibbi yonent mi alayhi salaatu salaam nag daal di laajte ne ko est-ce que waroon est-ce que waroon ne mu laaj ne est-ce que. est-ce que waroon na kaaba gi avant loolu ñu ne ko waaw defoon na ifaada mooy bi nga xam ne mooy fard bi nag farata bu ñëwee tawaaf dinañ gis yooyu tawaaful qudum tawaaful ifaadati ak tawaaful wada'i ñetti tawaaf yooyu ah tawaaf booy door agsi te moom la ñoom Sayyidatu Aisha doon wax léegi que ne yonent ah ne loolu la njëkk def ah loolu lu njëkk a def euh, léegi euh, nu mu tudda waaw moom lu njëkk a def loolu mooy tawaaful qudum mooy agsi nga xam ne li ngay njëkk a def mooy kamba gi ngay wër loolu mooy nuyu bi mooy remplacer ñaari ràkk yi ngay julli boo duggee ci jàkka kaaba gi moom tawaaf après ifada mooy bi ñuy def yawmu naxri hein bu aj bi boobu mooy farata bi léegi est-ce que yeneen ak ak ak bii bii mooy ponk bi laa bëgg wax ponk ruknu bi mooy ifaada après moom tawaaful wadaa mooy bi ngay wër ngir ñibbi booy agsi da ngay wër Kaaba gi booy ñibbi da koy wër am bu nekk seen diggante mooy ifaada muy ruknu bi léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di laajte ne mais est-ce que sayyidatu Safiya radiyallahu anha est-ce que moom waroon na avant avant tey ñu ne ko waaw waroon na defoon na ifaada bi waroon na mu ne kon baax na kon nañ dem na dem nañ nañ dem mooy kon mën nañoo dem ñu ne gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bu doon ne lan moo tax mu mu mu mu mu ne kon moo jiite ak ji moom bu demul kenn du kon yonent bi alayhi dafa naroon a toog foofu di xaar ba kera muy muy gis euh, laabam ah. ba muy ba muy senal après ba sangu wër Kaaba gi ñu door a demaat <laughs> moo tax mu ne a xaabisatunaa yi mbaadu dañu feenara téye mais ba mu laajtee ñu ne parce que bu doon wëraguloon benn wër moom ah bu boobaa kon moom dañuy obligé xaar <laughs> ñu ne loolu la moo tax bañ nee ko wër na bële mu ne kon moo tax dinañ gis bu ñëwee ci euh, tawaaful tawaaful ñibbi mooy wadaa tàggatoo kaaba gi est ce que faratalam déedéet wala waajib la wër boobu euh, ñi naan du non non waajib parce que lii moo koy wane bu doon waajib dafay xaar mais bon loolu dinañ ñëw buñ ñëwee ci ci ci masala yooyu insha allah buñ àggee ca Kaaba ga loolu àggaguñ ci dootu nekkagul suñu masala ñu ne mais le fait que yonent ma lay saa saam xaar mais loolu kay day wan ne kon <laughs> mais laab kay charte la ci saa gaa yi ah jàpp ngeen lii nii yëpp nañ leen yem a génn foofu. inshaa allahu léegi nag kanta xanafiya yi ñu ne leen daa yéen nag ñu ne ñun moom affaire bi lenn la waaw ñun affaire bi lenn la de mooy ne gis nga tawaaf mooy na nga ànd ak farata la mooy waajib la obligé nga ànd ak kii laab mais nag bu dee nit ki àndal moom mooy amul lenn lu ñuy wan ci sharia que lii nii charte la que bu ko defee it du baax loolu amul yéen yi ngeen fi wax nii yépp d'accord nañ mais yonent saa salaam est-ce que dalee na bu tawaafee du du baax parce que yonent saa salaam yéen euh, li ngeen wax ci Sayyidatu Aïcha loolu mooy loolu àggaguñu woon Makka mooy sarif la woon. yonent ma la saa salaam ne ko defal lépp loo aj aj aj yi def sauf que bu wër Kaaba gi loolu benn affaire la mooy ñoom de toute façon mooy ne man nañu ne ah këne moom xamoon na ne balaa ñu fiy jóge mbërëgam mii dina jeex parce que du du jour boobu la Sayyidatu Aisha di door a gis mbërëg amaana moom xamoon na këne moom am na cycle bu régulier te bo leer nañu ne moom bokkul woon ci ñi nga xam ne dañuy gis njorngel loolu xam nañ ko bokkul woon ci jigéen ñooñu nga xam ne xam nañ leen moom bokku ci kon mooy moom lan moo leen di lan moo leen tere wax ne yonent ko lan moo leen lan mooy tere que ne yonent ma saa sam xamoon na ne kii mën par exemple bu ñu jëloon exemple que ne jour lay def que ne ñun fii ak six jours dinañu fekk kon defal lépp mu wax ko lool defal lépp loo xam ne moom la kii kii aj gi def sauf que bu lóor Kaaba gi <laughs> ihtimal la c'est une possibilité que xam na ne après de toute façon ba leen fee jóge dina lapp moo tax Sayyidatu Aïcha bon am na riwaaya yu bari dañ ne yawmu naxri la laab mooy bésub aj alxajjul akbar mooy bés bi nga xam mooy dixième jour bi bés bi nga xam ne tawaaful ifaada ci lañ koy ci la koy rent mi alayhi salaam defe woon mooy liñ naan jouru tabaski jour boobu la la nekk koo xamante ne nii ci la laab am na nag riwaaya boo xam ne comme ne sax imaam muslim bu ne yawma arafa mais lool buñ àggee foofu yi dinañ ci ñëw insha allahu taala léegi ñu ne waaw yonent salaam xamoon ne kii de toute façon mooy mbërëgëm tant de jour la ndax xamoon man pourquoi pas c'est une possibilité que ne tant de jour loolu moom bu régulier la am comme que ñu ngi nii duggaguñ Makka ñu ngi sarif moom bu mu bu mu jege kaaba gi na def li képp ñépp ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy tawaa ñuy aj di def ba mu def wër kaaba gi parce que xam na ne après dina fi laap laata ñuy dem ak mu mën a sangu ah daal di wër kaaba gi lan mooy tere loolu lan moo ihtimal la possibilité waaw ñu ne Kantaa ñu ne te liy dëgëral suñu wax mooy waxu salaf yi ngeen fi wax sànq yuy ware ne dara lañ ci wéetut dara lañ ci wéetut nettali Sayyid imaam Ibn Hazm mi fi nettali sànq ki nga xam ne mooy Sayyidatu Aisha ki mu àndaloon mu gis mbërëgam te dara la ko waxul arrêté waaw dara la ko dara waaw dara la ko la ko newul arrêté ah. te wax nañ la fi sànk ñoom Mansuur li li Shu'ba wax ne sa'altul hakama man de laaj naa mu ngi ci musannafu imaam eh, Abu Bakr ibn Abi Shayba ah mu ne laaj naa alxakam moom imaam Shu'ba ibn al-Hajjaj laaj naa alxakam Hammad Mansuur Sulaymaan laaj leen góor gi nga xam ne dafa wër Kaaba gi te amul laab gisuñu ci benn problème yéen yaakaar ngeen ne ñii xamuñ xadiis yi ngeen di wax xam nañu ko kay bañ xam. moom yi ñi ñëpp ay ay ponkal xam nañ ko mais dañoo xam ne loolu mooy li mu gën a mate mooy loolu moo tax ñun ñu ne waajib la obligé mais nag comme que loolu la te tamit mooy yéen ñun ah. gis nga yi ngeen wax dafa dëgër dëgër boo xam ne moo tax ñun d'accord nañ sauf def ko charte nag ñun Hanafiya yi ñun loolu lañ mënula ànd ba tax ñu ne comme que loolu la waajib moom ku ko yàq ci aj gi ni ngay def mooy da lu waajib ah boo ko bàyyee. da nga koy réparer ak ak deret da ngay tuur da rendi ab gàtt lool la wala lenn ci gëléem yi wala lool ñun lool la kon suñu ñii nii yii nii yëpp lay wane ne kon affaire bi affaire bi du du du nekkul charte ndax bu doon chart charte Sayyidatu Aïsha ndaw sam àndaloon danaan ko é manoo manoo manoo kii tam moom moom la yeneen saa waxoon loolu que ne ko defal lépp li kii aj di def sauf ko bul wër Kaaba gi hmm? léegi ñu ne leen waa léegi sayyidatu safiya nag ñu ne sayyidatu safiya radiyallahu anha en tout cas mooy waroon na waaw waroon na kaaba gi avant te loolu dinañ gis masala boobu buñ ci àggee xanafiya yi fan la ñuy positionné wu ñoom est-ce que dañuy positionné wu ci ñi nga xam ne dañu naan <laughs> tawaaful tawaafu ñibbi wadaa farata la wala déet fan la ñuy positionné wu ci ñi ne tawaaful ñib euh, euh, lële euh, tàggatoo bi est-ce que farata la parce que am nañu ñu naan parce que Hanafi yi rahmatullah alayhim dañ naan la ñoom parce que ki nga xam ne haid la moom beneen affaire parce que moom li ko dal amu ci benn benn mooy mooy maîtriser wu ko waaw amu ci maîtrise li ko dal maîtriser wu ko en plus. nan ngeen bëggee ñu ne waa ji da ngeen koy def condition charte mais mbir yi zaak shay'un katabahu Allah ala banati adam yonent ma la saa saw na lii mbërëg ay règle mbir la moo xam ne buur yàlla moo ko bind moo ko dogal ci doomu aadama yi loolu nag mooy yoo moom du ci lenn bu dee ne ñi muy àndal foog mu ñibbi manu la def dara comme ni ngeen fi waxoon yooyu parce que am na yeneen problème yu gën a garaaw yu ko nara a dal bu dee moom rek war a ñibbi insécurité beeg yooyu yu mel noonu même bu dee ñenn dañ ne waaye loolu ñun nii buñ naan naxaarit mooy na nekk ne il faut mu nekk ñoo koo xam ne après dina am sécurité pour mën a ñibbiwaat fa nga xam ne fa la jóge rawatina bu ànd ak maxaramam ci gàttal daal lii la Hanafiya yi ñoom ñu ne affaire bi daal li gën a dëgër ci en tout cas seen mazhab li gën a siiw te tamit lu ñu nettali riwaay la tamit bu ñu jëlee ci al imaamu Ahmad comme ni ko al imaam al Majd ibn Taymiyya muy maamu al imaam ibn Taymiyya waxee ci al Muharrar riwaay boobu que ne imaam Ahmad dane at-tahaaratu waajiba tujbaru bid-dam waaw tahaara waajib dafa war ci wër kamba gi bu dee nit ki defu ko wër kamba gi nag day jël day rendi dara Euh, léegi nag euh, euh, kii kii kanta imaam na Hazm de imaam na Hazm moom mu ne at tawaafu bil bayti ala ghayri tahaara jaa'izun lin nufasaa <laughs> wër kaaba gi te amoo laab loolu moom ki nga xam ne mooy comme kaawu sayyidatu Asmaa bintu Umays biñ la waxoon xam nga loolu dañ ko naroon a fàtte mooy ki nga xam ne dafa jur doom ci yoon wi kooku moom muy gis deret leer na ne kooku moom giira kii wam moo gën a gudd ci aada iddaam mooy gën gudd iddaay waa ji nga xam ne dafa gis mooy mooy nu mu tudd boog ma naan iddaam mooy mooy période bi muy toog du di gis deret du ci laab moo gën a gudd en général borom bërëg bi parce que borom bërëg bi manula dépasser quinze jours waaw manu koo dépasser alors que kee waayew kee mën a dépasser un mois di dem kon affaire bi mooy wee léegi léegi nu fasaa nuñ koy def imaam euh, Ibn Hazm ne kooku moom nu fasaa ki nga xam ne dafa wasin fekk dafa doon aji mu wasin kooku moom mën naa wër Kaaba gi saalaab waaw waaw mu ne walaa yuhramu te kenn du ko xaraamal illaa ala al-haa'id wër moom kese lin yi fii ndax li koy nent ma lay saa saam tere mais waxam jii nii que ne haa'id kese loolu moom problème la ah hmm? waaw kon nag Ah, en tout cas léegi nga ne léegi nag nan la masala mi tëddee finalement nan la masala mi tëddee finalement mooy mooy lii la insha allah waxu waa jumhur moo gën a dëgër ci genn wàll moo gën a dëgër ci benn wàll mooy lan mooy këne tahaara charte la tahaara charte la condition la lu tax parce li koy ware mooy seen dalil yi ñu wax waaw seen dalil yi ñu wax euh, léegi nag mu des mu des mais euh, comme ndaw si ñu wax léegi koo xam ne dafa am billet d'avion am moom agence bi il a mm, six jours la jëndoon aller-retour des billets tellement cher te bés bu ko ratee <laughs> problème visa yi am de ak problème yooyu ak ñi mu àndaloon compagnie bi mu àndaloon ñoom Air France leen fi indi wala Air Sénégal Air Sénégal amatul <laughs> amaana dina amaat ca kanam insha allah <laughs> wala Air leneen walla Saudia wala Air Royal Air Maroc te affaire bi mooy dane woon waa Sénégal naa leen yóbbul cinq vol waaw vol bu nekk nag c'est bien délimité ak ña fay ne ak passager yeeg billets yi xam nañ ni muy demee euh, billet d'avion du njaga jaay du damay ñëw rek saa bu ma ñëwee taxaw ci tali bi rek fab benn dem sama yoon hein boo ko annulé ak la la ngay fekk est-ce que sax di nga amaat place loolu beneen affaire la wala est-ce que di nga ko am ci temps yi sa visa bi nekk en cours ak yu mel noonu yëpp kooku nan lay def ndaw si gis bërëgam yooyu est-ce dañ naan kon affaire bi charte la rek mooy kon bu fi wëree du baax nañu xaar dañ naan bu boobaa nag ci côté boobu ah lañ naan ci la waxu xanafiya yi nag di dikkee waaw mooy du luñ joyal que ne ku ku wër Kaaba gi te amoo njàpp re mooy def nga loo xam ne boo waroo koo na def mais nag comme ni nga koy réparer mooy léegi euh, na nga rendi déedéet comme ni ko Hanafiya yi waxe waxuñ lool de dañ ne charte la mais bu dee ne manu la waa ji moom en tout cas manu fee nekkati il faut mu dem kenn du ko ni ñu bil dañ naan ko wëral kaaba gi quand ndaw si mais euh, nga def lan nga am loo rendi ngir mu nekk li nga koy jib jabro am na ñeneen nag ñoo xam ne dañ leen danga nga koy rendi non da ngay kii da ngay wër kaaba gi te dara du la ju fekk parce que mu tor te loolu wax naa la wax la ci biir xanafiya yi mais loolu nekkul lu gën a dëgër ci seen ngir te wax bii moom ci zaarul xujaaj mooy wax bu mujj bii nga xam ne xanaf ci biir xanafiya yi la am moom la ñu woon loolu amaana mooy li nga xam ne ndaw sii nii noonu lay def mooy day wër kaaba yi après mu dem waaw boole ci nag li xanafiya yi wax. ci seen majorité li gën a siiw ci ñoom que ne na rendiwaale dara mooy li gën a wóor insha allah te moo dëppook tamit leen jëlee ci al imaamu ahmadu ibnu hanbal kon li ñuy wax mooy ne wër kaaba gi charte la kay kii euh, am ci laab chart la waaw moo tax euh, parce que lool waxuma la lool nit mën naa dem euh, màkk nii comme tey nga dem jumaa dal jumaadal uulaa jumaadal uulaa voilà parce que jumaadaa féminin la daa am fu ma doon xool keroog gis ñu def jumaadal awal maa ngi naan é eh, ñii di erreur la <laughs> xam na moo ñëw sama xemaan jumaadal awal jumaadal uula ak jumaadal thaniya ah <laughs> léegi mooy kon ma dem xam nga benn jigéen mën na ñëw comme mu demoon Dubaï après ne xaaral ah mën na jaar Kaaba ga mën na dem Makka mu ne xaaral ma dem pour def umra bu ndaw mu dem gis ay mbërëgam léegi nu muy def te benn jour kese la fi am benn jour kese dañ naan mbir mi umra daal du farata waaw li gin a dëgër insha allah du farata te mooy daal yow bul bul dem ci kaaba gi waaw loolu lañ lay wax parce que dalilu ñii dafa dëgër lool que ne charte la ci nga am làpp te kooku amul làpp benn jour la fiy def te li muy def du farata waaw umra du farata ci li gën a dëgër contrairement ak Shafi'i yeey ak mel ni ñoom rahmatullah alayhi ah kon kooku dañ naan ko ah yaa femme la tatuufi bil bayti hatta tathuri wa ma ma annaki la tathur ah kon nag mooy nag affaire bi bàyyil te tamit nga jàpp ne mooy këne buur yàlla lii la dogal qadarallah wa ma sha'a fa'al amoon naa yéene buur yàlla dina fay yéene loolu lañ naan yéene dinañ la nit dinañ ko fay yéeneem loo xam ne jëfam yóbbu ko ci waaw sa yéene waroon ñëw def ko te innamal a'malu binniyat amanoo ah, parce que lii la gaar gaar la bu ñëw da nga agsi rek sa mbërëg yi ñëw te benn jour nga fi am nga xam ne lii la buur yàlla dogal nga ne xadara bu ne bu ma defoon nii bu ma defoon léegi nag ah am na masala man naroon a fàtte dinañ ci ñëw léegi lii moo tax bu ma defoon lii bu ma defoon lii yonent saa salaam di wax hmm? ihris ala ma yanfa'uka wa tawakkal ala allah wala ta'jaz wala ta'jaz ah bu la leen wa idha fataka shay'un la taqul law fa'altu kadha la kana kadha wa kadha walakin qul walakin qul qadara allah fa'al waxal ne bul def ne bu la dara dalee nga naan oh, bu ma defoon lii konoon te kon lii mel ne non waxal rek buur yàlla dogal na lu ko neex lay dogal nga jàppe ko noonu ah waaw nga ci jëf yi yàlla mais lii maa neex boo xam buur yàlla moo koy teg ku ko neex waaw la ko teg nag loolu nga nangu loolu ko ne nee la demee waaw loolu mën na la ci may yoolu ku dem omra waaw parce que sa yéenee tax sa yéenee tax euh, léegi loolu nag moo ñuy yóbbu ci wàllu mbër gi parce que loolu dama ko nar na fàtte mooy waa est que yàpp est-ce que dagan na ak jigéen ne hé attends saay man daal ce que je vais faire <laughs> mooy damay jël ay pilule yoo xam ne day arrêté day dagg sama mbër gi ba du ñëw comme ça sama mbërëg ji du ñëw ma man a lan comme que sama mbërëg ji du ñëw bu ko defee mu leer ma ne c'est je suis tranquille waaw ma aj parce que woo àddina wóoraani te kat man aj gi fi muy tombe tem mu dombeek sama cycle ma gis ci samay mbërëg kon nag ni may def est-ce que am na possibilité jël ay pilule wala naan ay garab yoo xam ne ay doom yoo xam ne bu ko naanee wala lenn ci gàncax yi day tax day retarder mbërëg yi te du ko gis fan yooyu loolu dañ naan la bu dee day indi problème santé bu dee ne day am ay effets secondaires loolu moom moom du baax waaw bu dee ne retardement wu mbërëg yooyu mën na indi problème de santé loolu du baax waaye bu dee ne loolu mucc na ci insha allah loolu mën na nekk te lu mel noonu la mawlana ibnu umar radiyallahu anhu daal di woon wax voilà léegi kon côté boobu parce que léeg-léeg jigéen gi jël yooyu mu indil ko ay complications yoo xam ne du jeex mu duggati ci jorgel te moom amoon na cycle normal léegi jaamu yàllaam lëbbajoo ci te manu koo lijjanti loolu yëpp conséquences yooyu jara bàyyi xel la mu dee lool dañ naan la noonoo après nga def li xanafiya yi wax bu dee manula yow gisoo sa laabaatoo lu dul ba nga fay jóge nga wër kaaba gi après nga rendi dara waaw insha allahu taala léegi euh, ban masala desoon mais waxtu yi sax dañu ñu ngi dépassé mooy euh, xool Sayyidatu Aïsha li mu doon jooy waxoon nañ ko euh, ndax lii mooy mooy comme li waxoon sànq gi ñëw bëgg a bëgg a umra umra bu gaaw un ay mbërëgam ñëw waaw Sayyidatu Aïsha da doon jooy parce que euh, jaamu yàlla gu toll nii nar maa rëcc waxoon naa lool bareetu loo koy gis de comme la boroom xam-xam ba defoon Basra dëkkoon <laughs> dafa dafa dafa dafa euh, julli julli gee la la la la rate dafa rate julli gee muy jooy toog ci digg ëttam di yuuxu di yuuxu di jooy di jooy mooy du ay di jooy jooy ab paa di jooy ab mag di jooy di jooy naan xaw ma wa lan la waxoon maatab nii fanaat nii ahlu basra <laughs> fa nahaani fa fa nahaani mu ne moom sama doom de génn na àddina waaw waa basra ñëpp ñëw di ma jaale waaw ah waaye nag julli gee raw kenn ñëwul jaale ma <laughs> allah barem bi gis nga barem bi ni mu mooy baremu salaf yi buñ ko tër buñ ko tëraloon léegi daanaka yow dangay xanaa danga naan man xanaa du ma xaw a wax ne diw diw jullit la lu dul te ma ne naafiq la <laughs> mooy barem bi dafa rëy mooy ñoom yi doon jàpp moom sa sahaaba yi radiyallahu anhum yi ñu doon jàpp ne ku def lii naafiq ku ñoom xoolal li ñu doon wax naan ay ñàkk julli ban waxtu lañ doon wax gée Euh, euh, gée am na foog naa gée lañ doon wax Mawlana Ibn nu que ne doonul woon ñun moom lañoo ñu nag du ñun woon ñëw julli jee lu dul koo xam nag naafiqam dafa feeñ. <laughs> kon léew yow noo buñ ko naroon a tegaat tey. léegi <laughs> xanaa doo xaw wax ni diw jullit la bu bu bu dëggu lu dul dang naan waa ji boobu mooy naafiq la. laa <laughs> ilaaha illallaah kii xoolal moom mu ngi jooy nee na. parce que lan moo tax gaa yi ba ba doomam gaañoo ne ñëw nañ di ko dëfal ak yooyu alors que mu mu mu rate julli gee kenn ñëwul dëfal ko tam te loolu xam nga bàyyi benn julli moo gën garaaw rayoon waa àddina bi waaw tisbaar jot nga toog ba waxtu wi jeex julliwoo ko moo gën a woyof ca bu moo gën a garaaw ca yàlla nga rayoon ñépp ñu yàlla bind ci kaw suuf tey six milliards lañ nga rey six milliards yépp moo gën a woyof nga bàyyi julli waaw moom mu ne sama doom faatu gaay ñëw di ma jaale ma rate julli gee kenn jaayaw la mu yuuxu ca guddi ga ci këram nekk ci ëttu këram di yuuxu ko jooy allahu akbar <laughs> ñun kan moo ciy rate julli sawaay ah, buuf ñi gën a tane moom am na xam ne nag dina leen metti nii dinañ ne wu sàggan naa ak yooyu mais quand bay jooy ak yi gisaguma ko neew ma amul de voilà bon foog naa masala yi lii la woon ah, ah. mais loolu dañuy bàyyi biir ñoom mooy masalaam waxoon nañ ko foog naa kañ lañu farataal euh, kañ la nu mu tudd euh, kañ la euh, mbërëg wàcc ci doomu kii kii yi waaye walla dañ ko wax benn yoon rek. may ci lu gàtt mooy bon jarul lu jigéen foog naa lool kese moo ci des mais loolu kese moo ci des euh, léegi mooy euh, bon bon on va faire comme ça mooy li yonentement lay saar sa wax Sayyidatu Aisha zaki shay'un katabahu Allah ala banati Adam ne ko mbërëg gii benn mbir mbir la moo xam ne buur yàlla moo ko bind ci doomu aadama yi ci yu jigéen yi kon mooy kañ quand depuis kañ la jigéen commencé di gis mbërëg est-ce que ci banu Israël comme li nga xam ne hmm? euh, lool la dafa am bon nañ ko waxee nii dafa am ñoo xam ne dañu ne comme niñ ko solo ci Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam Abdurrazzaq as-San'ani rahmatullahi alayhi jëlee ci sanad bu wér ba ci imaam Ibn Mas'ud ah? mu ne góor ñi eh, góor ñi jigéen ñi ci waa banu Israël dañ doon julli ñoom ñëpp dañ doon bokk jullee ndoo mu ne nag jigéen ñi dañ ci doon ñenn jigéen ñi dañ doon profitoo ah, di ci yëraale di ci see di ci yëraale góor ñi di yëqamte di xool suñ nee na mooy jigéen ñi suñu borom sànni ci ñoom li nga xam ne mooy mbërëg ba pare mu tere leen sax ñuy ñëwati di julli ci jàkka yi ah te mel noonu. Euh, jële nañ ko ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ak loolu mooy benn kon nga gis ne kon mu sànni leen mbërëg kon mooy comme si wax ji dee niroog ne mbërëg kon ci ñoom la commencé parce que amul woon après bañ defee loolu la leen sànni mbërëg la def ci ñoom mbërëg yonent ñuy gis mbërëg ba pare ay règle ba pare mu tere leen sax jàkke yi loolu benn wax la deneen wax bi mooy xadiis bi yonent saa salaam nee na lii mbir la moo xam ne ñu boroom moo ko bind moo ko dogal ci doomu aadama yi kon doomu aadama yi la wax mooy waa banu Israël kese. loolu nag dafa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu ne ah ah ku mel ni al imaam ad-Daawudi rahmatullah alayhi dana lii am xaas la waaw mooy bi mu banaatu aadam. mooy moom noonu la fexee dajalee xadiis yi banaatu bi mu ne bi mooy xadiis bi bi ñu nekk nii sayyidatu Aisha bi mu nee sarif yonent alayhi salaam ne ko lii mbir la moo xam ne buur yàlla moo ko bind ci doomu aadama jigéen ñi. mooy que ne loolu dafa général bi mu nee doomu aadama yi mais am na beneen xadiis comme bu Mawlaana Ibnu Mas'ud bi ak li nga xam ne moom lu mel noonu lañ jëlee ci sayyidatu Aisha luy wane ne doomu aadama yooyu muy wax mooy waa banu Israël kon ci ñoom la commencé yu jigéen ñi moom noonu la ko. Euh, boolee waaye loolu insha allah du li gën a dëgër li gën a dëgër mooy li ne mooy li yonent saa salaam de toute façon imaamul Buxaari moo tax loolu la wax que ne baabu kayfa kaana kitaabul xaydi première buntu hmm? baabu kayfa kaana bad'ul xaydi wa qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam haaza shay'un allah ala aadam mu ne baabu bunta ngi kayfa kaana batul xaydi naka la nekk woon début mbërëg lan fan la commencé mbërëg mu ne wa qawlu nabi ak waxu yonente mi alayhi salaatu wa salaam hada lii de muy xaydu mbërëg shay'un mbir la moo xam ne katabahu laaw buur yàlla moo ko dogal ala banaati aadama ci doomi maam aadama yi wa mu ne imaamul Buxaari mu teg ci wa qaala ba'duhum am na ñenn ñu wax kaana awwalu maa ursila al xaydu ala bani israil première mbërëg fi mu commencé mooy ci ko suñu boroom sànni loolu junju nañ la li nga xam ne mooy waxu Mawlaana Ibn Mas'ud ak lu mel noonu luñ jële ci sayyidatu Aïsha waaye hadith sayyidatu Aïsha bii mu jële ci yonent sallallahu alayhi mu ne haadaa lii de te moo tax imaamul Buxaari teg ci wax hadithu nabiyyu aksar waaye nag ah hadithu yonent mi salaam mooy waxam bii mu ne lii ci doomu aadama yu jigéen yi la ko so la ko suñu boroom dogal loolu moo gën a mat ah que moo gën a que ne du waa banu Israël kese mais ci jigéen ñi la ci doomu aadama yi moo tax te loolu liy wane ne loolu loolu mooy li Mawlaana Ibn Abbaas wax hmm? que ne li euh, suuratu Huud bim naan keroog bi malaaka yi ñëwee ah Sayyidatu euh, ñëwoon ci euh, kii Sayyidna Ibrahim. seet si ko fekk ñu waroon a dem mbugali waa kër euh, Seydina Lut alayhim asalatu wasalaam nee na ba muy wax ak moom wamraatuhu qaa'ima fa daxikat wamraatuhu qaa'imatun fa daxikat fekk soxnaam sax muy wax mu ngi taxaw fa daxikat mooy mu gis fa xaadat mooy mu gis mbërëgam te kooku nag sayyidatu Saara nag di soxnaay Seydina Ibrahima alayhi salaam moo jiitu banu Israil mooy seen mooy seen maam sax amaguñu woon waaw te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ta mawlaana ibnu Abbaas hmm? ah, al imaam dafa jële ci moom na noonu al imaam ibnul Munzir ci sanad bu wér ba ci mawlaana ibnu Abbaas ah radiyallahu ta'ala mu ne débiwug mbërëg ala Hawa ba'da an habatat min al waaw mu ne mbërëg fi mu tàmbale mawlaana ibnu Abbaas mooy ci suñu maam Hawa mooy ba mu wàccee jóge aljana ñëw suuf fa la commencé gis mbërëgam ak doomam bi loolu nag mooy li gën dëgër que ne affaire bi lu yàgg la waaw banu Israël man nga ne bañ defee lool bu dee ne nettali bële que mbir mi daa gënoon a takkarnaasi rek mooy que mbir mi daa gënoon a bari ci ñoom ak tamit durée bi nga xam ne moom la doon jël ci ñoom waaye nekkul ne début bi que lool ci ñoom la débuté comme li yeneen tamit lay saa wax ne daaki shay'un katabahu Allahu ala banaati Adam.